أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ñu sant yàlla suñ boroom subhaanahu di julli di sëlmal ci suñ yenant Muhammad alayhi salaatu wasalaam di ñaan yàlla suñ boroom mu dolli ko defal jàmm ak xéewal ak barke moom ak i saxaabaam ak mboolem ku topp njubam taxaw dellu siwaat nañ ci suñ teere bi di 40 conseil yi nga xam ne li ko tax a jug mooy baaxal kër tey jii mu wara nekk vingt cinquième conseil incha allah mu ne àlliqu sawta xaytu yaraahu ahlul bayti wekk leen yar bi foo xam ne waa kër gi danañ ko gis a sawta mooy lu ñuy mën naa doon lu ñuy dooree rek yaa xam na koy tudde xawma karwaas la xawma fiil lay doon xawma daal lu doon mu ne na nga ko wekk foo xam ne waa kër gi dañ koy gis jëlal sa jumtukaay bi ngay dóore a sowt mun na tekki yar nga wekk ko foo xam ne waa kër gi dañ koy gis loolu mooy conseil bi la moo tax mu indi benn xadis boo xam ne dafa ne yenent bi sallallahu a wa sallam nee na àlliqu sawta wekk yar bi xaysu yaraahu ahlul bayti fa nga xamee ne waa kër ga yépp dañ koy gis fa innahu lahum adab ndaxte loolu dana tax ni mën a tënku ci teggini loolu dana tax eh, li nga leen di jàngal ni mën di ci tënku yi nga xam ne moom lañuy tere ni bañ koo def borom téere bi mu daal di wax daat ne léegi xadis bi naa ci ñëwaat incha allah. borom téere bi daa di wax ne ñi nekk ci kër gi di gis jumtukaay bi nga xam ne xam nañ ne lii pour ku wàcc yoon la mu ne loolu noonu dafa baax mu ne ndaxte ñëpp yamuñu am na ci ñoo xam ne boo waxee ñoom ni dégg am na ci ñu réglé am na ñoo xam fu ñuy teg seen tànk mais dafa am ñenn ñu garaaw a garaaw yoo xam ne faalewuñ dara doo wax dara tamit bam mu dugg ci seeni bopp mu dafa baax chaque fois seeni bët di gis jumtukaay bi nga xam ne leer na leen naññ ne saa bu nu wàccee yoon lee moom day daal di jug léegi daal di dal si ci seen kaw mu ne loolu noonu dafa baax xale yi di ko gis dafa baax xale la moo xam du xale ñi nga xam ne daal xëy na chaque fois tënku ci yoon tënku ci li nga xam ne moom ngay wax chaque fois ñoom daal xalaatuñ ko ay bêtises rek la ñuy def ay mbir yu yu jaaduwul rek kan la def mu ne ñooñu ah, dafa baax ni gis loolu. xam ne daal saa bu ñu wàccee yoon rek lee moom day daal di lee lee lee day daal di jug léegi. ma del si ci xadis bi xadis bi dafa wax ne wekk leen yar bi foo xam ne waa kër gi dañ koy gis ndaxte loolu dana tax ni mën a tënku ci teggin ak ca mbir yi nga xam ne moom la borom kër gi di jàngale loolu borom xam-xam yi am na ci ñoom ñoo xam ne dañoo ñàkk a wéral xadis bi am na ci ñoom ñoo xam ne nee nañ xadis bi wérul xëy na nga topp nañ la moo tax wirul ci xeetu ni ngi eh, nangoo xadis wala ni koy delloo am na ci ñoom ñoo xam ne nee nañ xadis bi wérul donte na Cheikh Nasir moom wéral na xadis bi Abu Nuaym tamit andi na ko ci alxilya ala kulli xaal borom xam-xam yi nee nañ loolu nag tekkiwul ne nag del doore bu kenn langaamu ci loolu rek daal di na tàmbale doore nag bu ñu waxee ma naan am na benn xadis bu ci ñëw déedéet borom xam-xam yëpp nee nañ loolu tekkiwul doore waaye li muy tekki nee nañ mooy xëble xam nga déggoo ci xadis bi nu ñu la waxee te la dóoreel déedéet et dañ laa wax ne la tegal yar wi foo xam ne ñëpp dañ koy gis mu nekk genre benn xëbal loo xam ne yenn saa yi nga xaw leen a nga xaw leen a tiital ne eh, yaa ngi gis lale nee nañ loolu lay tekk mais kenn newu la dóoreel loolu moom dafa war a leer surtout ci bopp ñi nga xam ne am na ñoo xam ne dañoo yàkkamtee dóore am na ñoo xam ne dañoo yàkkamtee dóore moo tax xeetu xadis yu xaw a mel nii la ñuy jéem wut ak ci langaamu téye ko bu baax a baax mais loolu xadis bi diglewu ko moo tax borom téere bi di indi benn waxu ibnul anbaari kenn la ci borom xam-xam yi mu daal ne lam yurid bihi darb mu ne kenn mu ci ne na nga dóore de mu ne li annahu lam yu'mar bi dhalika ahada mu ne dóore kenn kenn diglu kenn diglu ko kenn kenn digalu ko ken wa innama araada waaye liñ namm ci xadis bi mooy laa tarfa adabaka anhum bul di jug ci jubbanti leen ak yar leen bul sa bët di tayyi ci di leen xool ci li ñuy dugg ak ci li ñuy génn mu ne xadis bi loolu lay tekki mais kenn waxu la ne la dóoreel loolu bàyyi leen ko xel bu baax a baax xadis bi neewul ne del làppe del dóore subhanallah yenent bi sallallahu alayhi wa sallam mës ta dóor ak gone yenent bi sallallahu alayhi wa sallam mës ta dóor jigéen noonu la meloon moom alayhi salaatu wasalaam waaye liñ namm ci lii mooy foo toll del xool ndax ñi ngi ci yoon ndax nekkuñ ci yoon foo toll del xool ci li ñuy dugg foo toll del xool ci luñ ne Ibnul Anbar yi nee na lool la xadis bi di tegtale waaye tegtalewul ne nag na nga dóore tegtalewul ne nag waa kër gi moom bu leen may fuñ nooyee wékkal ab yar terroriser leen ku def dara rek nga jëlub yar dóore mu ne abadan loolu moom xadis bi tegtalewul loolu xadis bi jàngalewul loolu bu dee nag doomu aadama bi nag dem na nag ba sës maanaam am na ci waa kër gi ku def loo xam ne nag lii moom dafa aajowoo dafa aajowoo duma dafa aajowoo duma ndaxte loolu yenn saa yi at day am yenn saa yi nit day def loo xam ne nag da ngay yëg ni lii moom dafa aajowoo duma loolu moom il faut ni xam ko waaw amul koo xam ne kenn du wax daal ne dóore na kenn du ko def ba faw a lu xale bi mën mën a def damaa joxe exemple ci xale waaye waaye laa mën naa doon sax koo xam ne du xale ndaxte xale sax ngay gën a mën a comprendre surtout bu dee euh, majeur agul xale ba ndaw kooku yooyu muy def mom kenn du ko ci topp ndaxte xel maa matagul waaye wa la doomu aadama day def yoo xam nag day aajowoo doole day aajowoo duma nag tuuti tuuti waaw xale bu lànk ne du julli ji am 11 ans wala mu am lu kawe loolu lànk ne du julli ji kooku aajowoo na ñett ñettal wala ñeent ñeental waaw kon dóore yenn saa dañuy toll foo xam ne dañ koy soxla borom téere bi nag daat ne waaye na nga xam ne nag wa darbu laysa huwa al aslu abadan na nga xam ne nag dóore nekkul li nga xam ne mooy cosaan maanaam nekkul li nga xam ne moom nga njëkk a tàmbalee nit bu def dara rek li ngay njëkkee mooy dóore déedéet abadan mbir mi demeewul noonu nekkul ne ku def dara rek da ngay daal di dóore déedéet da ngay yedd neexal xëbale aw ci ay yoon yu baree bari boo demee nag ba gis ne nag yooyu yépp sottiwul nag ci ngay soog a ñëw nag ci dóore lii nii lu jar a bàyyi xel la lu jar a bàyyi xel la booy boo leen seet bàyyi leen xel bu baax a baax ni may waxee ni may waxee bi njëkk nee naa la pour xëbal la maanaam nekkul pour nekkul pour dóore kon looloo ko tax ñaareel ba mooy bu demoon nag ba nit def dara nit def dara nekkul ne dóore lañ koy njëkk a faje déedéet waxtaan yedd laaye biir pine yooyu noonu yëpp nga di ko topp nga di ko topp gis ne nag kii nag moom lii rek moo ko mën a faj foofu la ñuy dóore foofu la ñuy foofu la ñuy dóore moo tax borom téere bi daal di indi laaye ji nga xam ne yàlla suñ borom mi ngi wax ci jigéen joo xam ne dafa dëng jigéen joo xam ne dafa ñàkk a topp borom këram nga gis ni ko yàlla di saafara daf ne wallaati taxaafuuna nushuzahunna jéego bi ngeen di njëkk a séq ak moom mooy fa'iduhunna na ngeen leen waar na ngeen leen waar na ngeen leen waar waar bi nag du benn fan du ñaari fan du ñetti fan gaa yu bari dinaat fa'izuhunna rek gaaw tëb déedéet maanaam fa'izuhunna mën naa yàgg de mën naa amub diir fa'izuhunna na ngeen leen waar wahjuruhunna na ngeen leen tongu fil madaaja maanaam ngeen dagg leen ah, fil madaaja ca kaw lal après nag wadribuhunna bu loolu sottiwul nag na ngeen leen dóor subhanallah loolu euh, docteur Ahmed Lo ci benn bis ci buy tekki aaye boobu mu ne li muy tekki mooy jigéen joo xam ne dafa ñàkk a tegu ci yoon nga woo ko waar ko waarati waarati waarati mu dëgër bopp nga tung ko ca kaw lal ba mu dëgër bopp nga daal ne kii de dama koy fase nga dem ba koy fase benn waaye na la ah sëñ bi fase moom boo fasee nga tàq nga dem mu dem seen doom yi des fii lii nangam ak nangam xanaa amoo beneen solution mu daan ne la ah xanaa dóor boo dóoree de amaana mu dellu ginnaaw ñu ne la kon dóoreel bu dee yaakaar nga ne boo dóoree fase bi bañ am mais bu dee boo dóoree waxuma la fase bi bañ a am mais da ngaa gonfale sax yow fase bi moom fase bi gën naa tar nag mbir mi gën naa kii su boobaa kenn digalewu kenn digalu la nga dóoree maanaam yenn ci sunna na nga bàyyi sunna ngir intérêt moo tax gars yi dañuy génne benn règle boo xam ne dañuy wax naan mina sunna tarku sunna lil maslaha dafa bokk ci sunna nga bàyyi sunna yenn saa yi bu dee bàyyi bi ngay bàyyi sunna ci la intérêt sharia nekk yonent bi sallallahu alayhi wasallam bëggoon naa yokk kaaba gi la moo tax mu gi mu bàyyi ko dafa wax yaay Aysa ne ko kaaba gi de bëgg naa koo yokk mu toll nam meloon ci jamono Ibrahim mais damay bañ toj ko di ko yokkaat gaa yi nga xam ne xamuñ daal ne ah Muhammad nag léegi nag ma ngay toj kaaba gi waral mu bàyyi mu bàyyi lim bëggoon a def kon yonent bi sallallahu bàyyi na lim bëggoon a def ndax lan ngir garder benn intérêt sharia ngir garder benn intérêt sharia loolu nag fiq la quoi dafa laaj fiq tuuti cheikhul islam ibnu taymiya romb na ay gaay yu naan sàngara am ku ko wax ci gaay yi ne ko nañ dem ci ñee ni nangu seen sàngara si ibnu taymiya ne ko déedéet bàyyi leen rek ni continuer seen sàngara ñoo xam ndax boo nangoo sàngara si dañuy tal ñëw ci ñun diñu sonal diñu bundu xataal te buñ ko naanee mën nañoo màndi bu ko defee ñun ni am jàmm ñun concentré wu ci suñ jàmm yàlla ak lu ci aju kon bàyyi na lenn lu mu waroon a def ndax lan ngir garder beneen intérêt charia moo tax yenn saa yi mbir mi day toll foo xam ne da war a def loolu nga bàyyi dara ngir ngir sàmm beneen intérêt ndaw saa ngi nii jaar nga ci waar tongu nga lépp dóoree ci des nga dem bay dóor nga xàcc xam nga ne boo dóoree problème mu musiba naaru laahi moo lay xaar sëñ bi bu rëy rëy te moo ne doore luñ ci bëggoon solution maanaam mbir mi daal di baaxaat te yow leer na la sa biir xel ne boo dooree waxuma la mbir mi baaxaat mais mbir mi da nga koo gonfale yow tegal yar bi te xam na ne teg yar bi moom lañ la digal mais kenn digalu la doore lu mel noonu baax na doomu aadama yi xam ko nga xam fenn fu ci nekk li nga war a def way la boo dul def loolu ay bêtises rek ngay def di ko askanale charia te fekk charia li ngay def da cee dañ ba set ci wicc kon yenn saa yi li nga xam ne moom ngay def bu dee am na njariñ bu dee am na njariñ ci nga koy def mais :fra bu dee bu dee day gën a gonfale day dàq njariñ li su boobaa sax kenn digalu la eh, nga def ko kon nit ki mën naa triple nekk kuy def ay bêtises :fra nekk kuy def ku dëgër bok ci nga dem bay wutub yar di dóore nga xam ne boo dóoree problème :fra nga yokk mais :fra doo solutionné :fra eh, %e sa bi bu ko defee kon bàyyil loolu noonu %e jar naa bay xel bu naka noonu mu indi xadisu alayhi salaatu salaam yonent bi daal ne muru awlaadakum bi salaa digal leen seeni gone di julli waxum abnaau sab'i sinin te booba ña nga am juróom-ñaari at maanaam sept ans buñ ko amee de leen leen digal ni juli julli wadribuhum alayha na ngeen leen dóor ci bañ a julli waxum abnaau ashrin buñ demee ba am fukki at nag di bañ a julli na ngeen leen dóor sànq lii laa doon wax maanaam kenn digalu ko kenn kenn santu ko kenn waaye nag yenn saa yi nag dafay toll nag foo xam ne nag jëmmi ci boppam nag moo la digal nag nga dóore moo tax ñi bañ dóore naan daan ne kat amul dóore ak lu xale bi mën a def ñooñu ah nañ xam ne kat ñi ngi juyoog ay moo tax l'islam dafa ne digal leen xale yi bu ñu amee juróom-ñaari at na ngeen leen digal ni julli miinal leen ko xamal leen ko gis xale boo ko teelee miinal ci ci boobu jamono automatiquement da koy miin daanaka doo ci am mu ne nag bu ñu demee nag ba am fukki at nag di ko bañ a def di ko sàggane loolu na ngeen leen ci bàcc bàccal ba nga xam ne lii mbir fulla la lii mbiru caaxaan la seen aqi borom la bi nga xam ne dañ koo war a jox seen borom loolu noonu moom dafa sax ci biir ashariatul islamiya borom téere bi daal di jeexalee nag téere daal di jeexalee wax ci lu am solo dafa ne isticmaalu darbi duuna alxaaja fa innahu ictidaa mu ne di doore ci jamono ba nga xamee ne la ngay doore aaju woowul doore mu ne loolu noonu ak jalgati la ak tooñ la maanaam di doore ci loo xam ne maanaam lii jarul dóor wala ngay dóor koo xam ne maanaam kii dafa xamul ab xale boo xam ne maanaam dafa xamul xale bi quatre ans cinq ans nga bëgg cee dóor xale foo kooku yaa ngi tooñ la ngay def lislaam digal la ko ab koo xam ne xel mi dafa manqué xëy na dafa wérul kenn digal la la ngay def wala dóore ci loo xam ne jarul dóore mbir la bu ñàkk fayda nit ko toj kaas benn kaas la toj nga bëgg cee tukkil àdduna di ñaat daate di subhanallah loolu soñ la moo tax mu daal ne dóore ci loo xam ne aaju wowul dóore mu ne loolu ak jalgati la ak tooñ la yow mi koy def askanaleel li ngay def faneen fu dul lislaam bul wax daal ne ci yeneen bi laa sukkandiku ay waxam ba dóor kii déedéet askanaleel sa bopp faneen way laa loolu ak tooñ lay doon loolu noonu ak jalgati lay doon te boo ci continuer boole jag sa doo am la la gënal ne yenent bi sallallahu alayhi wa laay biir na ab jigéen yenent bi sallallahu laay biir na ab jigéen ne ko bul sëyeg diw ndaxte kooku dafay dóore mu ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam nu ab jigéen ne ko bul sëyeg diw ndaxte kooku dafay dóore ba noppi di dégle dóore loolu yenent bi sallallahu alayhi koy defee abadan kon loolu mooy wan ne yow miy dóore yaa nga faneen de yaa nga faneen fudul lislaam yaa nga faneen foo xam ne bokkut ak li la lislaam jàngal lislaam doore ji sànq ba léegi maa ngi koy wax dafa fekk da ngaa xàcc sa yar jamono boo xam ne aw nga fu baree bari gis ne kat lépp sottiwul mu leer na la boo dooree mbir mi sotti bu ko defee nag nga lab labbal lab labbal boo xam ne du nekk ci kanam du dagge daret du génn du gaañe yii nii dafa waral a leer ci boppi doomu aadama yi way boo deful loolu la ngay def askanale ko faneen mais bul ko askanale ci biir lislaam wala kon wa illaa tooñ lay mujj doon xadis bi njàng ci kaw léegi euh, Cheikh Abdurazaq al Badr yimi chara al adabul al adabul mufrad benn téere la bi koy chara ba yegsi ci xadis bi dafa ne xadis bi li muy tekki mooy xadis bi li muy tekki xadis bi wax daal ne wekk leen yar bi foo xam ne waa kër gi dañ koy gis mu ne loolu noonu li muy tekki mooy jamono boo xam ne aajo woo nga ko waxuñ la nga continuer année bi yépp yar wi moom day wekk ci digg kër gi ñëpp di ko gis waxuñ la lool mais ci jamono boo xam ne waxtu woo xam ne da ngaa aajowoo lu mel noonu tey boo la ci doon jox tey misaal nga ne xale yi eh bu leen laal bu leen laal waxaat ko waxaat ko gis leen nii yoot di ko laal si nga jékki-jékki jug sab yar wekk ko foo xam ne ñoom ñëpp dañ koy gis daal dem toogi ba acte boobu noonu jeexee jëlal yar ba nga nga denc ko maanaam par acte lay doon ñaari ñi nii taxaw di xeex nga atte atte atte ba son sonn wax ba son kenn faalewu la nga jël sab yar romb leen ba fañ taxaw nga wékk ko foofu daal dem toog daal dem toog loolu noonu benn xeetu wax la benn xeetu xëbale la ne la bu ngeen defee li ma leen tere rek loolu moom mi ngi noonu kon ci ay acte lay doon mais newuñ la vingt quatre heures sur vingt quatre moo xam jouru tabaski moo xam jouru korité même ngénte bu amee yar wi day wékk fa muy wékk loolu kenn waxula ko mais ci yenn acte yi am yenn problème yi am ci diggante yu mel noonu ngay génnee loola wekku ko bañ gis ko xam ne kat buñ tënkuwul ci li li nga leen di wax le moom day daal di jóge fee léegi kon loolu ñu bàyyi ko xel baax a baax borom téere bi daal di jeexal daal ne amma man yara adamu istixdaami darbi mutlaqan taqlidan li bacdi nadaraati nadariyaati alkufaari fi tarbiya fa ra'yuhu xaati yuxaalifu nusuus alsharciya mu ne amma bu dee ki nga xam ne moom dafa gis ne dóore daal moo jaaduwul mu ne am na ñoo gis loolu ne dóore daal dafa jaaduwul kenn daa warta dóore xale bi bu saago woon yàlla sa kenn du ko dóore bu saago woon yenente bi kenn du ko dóore bu jëloon ay feuille alxuraan xottate bam kii mu sànni ca mbalit ma kenn du ko am na ne lii lañ gëm maanaam nit ki lu mën a def kenn doo koo warta dóor mu ne ñi gëm lii nañ xam ne wuute nañoo ak sharia ñi gëm lii moom nañ xam ne wuute nañoo ak te am na ñu baree bari ñoo xam ne xalaatin yooyu noonu kal lañ yor waaw xalaatin yooyu noonu lañ yor bon xale kenn du ko dóor nangam ak nangam ni kii da ngeen ni kii nangam subhanallah déedéet yow daal boo nee xale kenn du ko dóor ci yenn mbir yi nee na la waaw kay loolu moom eh, lislaam la ko njëkk wax nit ki bala nga koo dóor da ngay jaar ak moom ci ay mbir yu bari nee na la waaw loolu de lislaam la ko njëkk wax nga ne ñu nit de boo koy dóor waroo jël loo xam ne day gaañe day daggee day tuur dareet ne a waaw loolu de lislaam la ko njëkk wax waaye kenn du ko dóor ak lu mu mën a def loolu moom xamal ne la nga nekk wuute ak sharia yenn saa nit day def loo xam ne nag day aajowoo làbb-làbbal day aajowoo làbb-làbbal bu dee yërëm gone ak jox ko cër ak bëgg ko yenent bee la ko gën a def yàllaa la ko gën a def te teewul texte yooyu noonu ci yenent ba sallallahu alayhi wasallam la jóge ci jamono boo xam ne xale ba dafa def nag lu rëy di bañ a julli wala mu xale yoo xam ne yegsi nañ ba yenn saa yi sax di dóor seen yaay xale dem ba xeex ak yaayam ba dóor ko yu mel noonu yooyu dafa aajo woon ak lab xale bi tuuti loolu moom nañ xam ne yow mi gëm lu wuuteeg loolu moom yaa nga faneen yaa nga ci loo xam ne dafa wuuteeg ay texte euh, sharia kon loolu moo nekkoon euh, bindub tay bi yàlla na yàlla may dégg ak topp ak xam ak jëfe allahuma salli wa sallim ala nabiyina muhammad barakallahu fikum subhanaka allahuma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk